alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi ma ma ma <clears throat> masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fi albaabu thaalith fi al adabi wal fadaa'il fi faslun fi shukr minhu almuraaqabatu wattaanni kada alqanaatu bi rabbi sha'ni ba léegi sëriñ bi radiyallahu anhu moom ñuy liyool yi léeg-léeg danaan minha mooy def ko aadaab pluriel mooy tegginu sant yàlla léeg-léeg mu ne minhu mooy bokk na ci adab yi te waxoon na la buntu bi mooy buntu teggin yi ak ngëneel yi voilà comme fii ci shukru lay wax mooy kon adab tegginu sant yàlla mu ne minhu bokk na ci almuraqabatu mooy di fuglu sa boroom ci lépp looy def waaw di fuglu sa boroom lépp looy def nga ciy xalaat sa boroom di ci suuraale sa boroom la yonent bi saa saa waxoon mawlaana ibn Umar eh, ibn Abbaas yaa na ihfadillaaha yahfadak del del wattu sa boroom ci lépp ci digalam yi waaw boo ko defee lépp looy dugg xam ci àtteeb yàlla ak nan la ko bëgg nan la ko gërëme nga dëkkee ko noo nele ndax idil muridu la yuridu abada ghayra rida rahmani haythu qasada waaw ndax ci nam ma dem ci borom bi du nam mu mukk lu ngërëmu yàlla fu mu mën a jublu nag lu mu mën a jublu nag day xool lu ciy ngërëmu yàlla la ciy ngërëmu yàlla mu def bu ciy ngërëmu yàlla newul mu ba ak képp ku ko ci nar puuse mu bañ waaw wa in jahadaka ala an tushrika bi maa laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma ilayya marji'ukum waaw fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun na borom bi wax ne say waajur li ma leen di digal seeni waajur nga rafetal ci moom di leen dégloo ko defal liñ bëgg mooy maa daama loolu mu ngi nekk ci lu dagan waaye buñ yullee seen dayo coono def seeni effort ngir nga bokkaale ma weddi ma loo xam ne amoo ci xam-xam yaa gina leer ne lii bokkaale la falaa tuti'umaa bu leen topp ndax laa taata amul topp fi ci ci ci mooy yàlla amul topp laa wax lu dul ci njekk loolu la yonent ma lay saar saam wax waaw kon nag loolu la kon nag al muraqaba di fuglu bokk borom bi mooy lan mooy dixième bi bokk na ci watta anni ak di ndànku nekk koo xam ne dangay teey waaw loolu bokk na ci tegginu sant yàlla ngay teey bañ a parax parax waaw bañ a nekk koo xamante ne da ngay ëppal waaw bay dal ci ay nit waaye tamit lépp lu la yàlla digal wala lépp loo gis xamagoo ko bul ñëw dugg ci fexeel nga teey ba gëstu ko ba xam nga door a xool la ci borom bi gërëm lam ci laax nga daal di ciy dugg waaye doo parax parax gis nit ñi def ngay def déedéet teey ndànku loolu bokk na ci teggin yi mooy onze waaw kadal qanaa naka noon bokk na ci doylu bi rabbi sha'ni doyloo borom bi nga xam ne mooy borom mbir yi mooy borom dogal yi lu borom bi lum lu sédd na la doy waaw ak fuqale bëgg alal bëgg jaa bëgg ay darajaak yooyu bu mu tax ah ngay lekk ci ndab loo xam ne borom bi serviru la ko du moo la ko yàkkal waaw na nga doylu lu waay am nga yéene ko ko te doyloo sa boroom waaw yonent bi alay saa saam waxoon ne ne alxinaa xina nafs waaw dëgg dëgg koom la koom doylu mooy yow doylu sa bakkan du doylu ci ay bari alal kese waaw du kasratul arab bariloo dajale ci ay am am waaye al walakin alxinaa xina nafs dëgg dëgg koom gi tax ñuy wax mooy koom gi nga xam ne mooy sa bakkan yow nga maîtriser ko doy looli la sa boroom jox fi na la teg ak lim la jox bu dee loo xam ne moom lu lu gën a kawe la nga mën nga ko bëgg mooy laa xasada day ñëwaat amuluk ñee ak ñeetaan lu dul ci ñaar waaw boroom xam-xam bu borom bi jox xam-xam nga ne ah man de mu ci jaamu yàlla di ci woo nit ñi nga ne bu ma amoon lii lool sañ nga ko waaye bu ko yéene mukk la mu yor naaw déedéet ak borom alal juy jaamu yàlla ca alal ja nga ne cëy bu ma amoon lii waaw kay waaye bu ko ñaanal bu ko yéene mbir ya naaw waaw doy li la sa borom daal di waaw bokk na ci loolu mooy koom gi gën mag wa qanaa bi rabbi sha'ni doyloo boroom mbir yi boroom dogal yi mu ne wa minhu tathiruka imaanan zahar bi maa i tawbatin ila rabbil bashar mu ne wa minhu treizième bi muy fukk beeg ñett bokk na ci tegginu sant yàlla nga fexe tathiiru ka sak laabal waaw di sellal imaanan zahar sa ngëm yàlla nga koy sellal sa xol mooy bërëbu ngëm yàlla na koy sellal wa thiyaabaka fa tahir loolu la suñu boroom wax bokkul li njëkk a wàcc ci njëkk yonent bi aleyhi salaatu sa yére fa tahir na nga ko laabal waaye boroom xam-xam yi ne wasiyaabak rahmatullah alayhim am ci ñoom ñu ne wasiyaabaka sa yére biir muy sa xol fa tahir na ko laabal ci leneen lu dut yàlla waaw lépp lu dut yàlla na set ci sa xol bi kon nag wa bokk na ci laadaab yi ci adabu sant yàlla mooy tatahiruka laabal imaanan zahar sa xol boobee sa ngëm yàlla gi tasxiixul imaan ah di di yëwënal sa ngëm yàlla noo koy defee hein bi nga xam ne feeñ na bi maa i tawbatin ci ndoxu tuub di tuub di dellu ilaa rabbil bashar ci borom bindeef yi voilà noonee la <laughs> waaw mooy dellu ci yàlla ci nga mën a fóote sa xol ci nga mën a leerale sa ngëm yàlla waaw taalaw nu'min saa <laughs> la saxaaba yi doon waxante léeg-léeg ñëw leen ñu gëm yàlla dollee gëm yàlla waxtu waaw ab saa waaw kon nag mu ngi noonu de kon mu ne wa bil xalaali <clears throat> ah maa i tawbatin walla zahar maa i tawbatin noo koy defee mooy ci ndoxu tuub ilaa rabbil bashar jëm ci boroom bindee fi walla daa mel ni ilaa rabbil bashar waaw noo koy defee wa bil xalaali ma saqyi qad zahar mu ne wa bil xalaali fexeel manoo fóot sa ngëm yàlla manoo ko sellal laabal ko ci ndoxum tuub lu dul danga koy mooy tuub day jaar ci di lekk lu dagan waaw manoo nekk ci yu xaraam yi ba pare naan maa ngi tuub déedéet fokk nga génn ci rëccu loolu le te fas yéene doo ci delluwaat gisoon na ah da xam ne mooy xàqit mooy dëgg-dëgg tuub te sëriñ bi waxoon ne leeraloon na ko ca ba muy kii bu laxdar yi ba te lool jëloon nañu ko waaw taxaw ci bu baax kon nag mu ngi noonu ne mu ne kon wabil te jawharun nafis mu ne wabil xalaali kon danga koy jaare ci lu dagan maa saqika ba pare di roose a shajar garabu sa garabu ngëm yàlla garabu ngëm yàlla foog ngay fexe lan mooy garab ga la koy saxal d'abord toobo ba ba nga ko wàqee gas ko toobo mooy pepp ba nga ca def na nekk lu dagan waaw waaye di ko roose garabu ngëm yàlla goo gële bi wablin bi wabli taa ci waamee lan topp yàlla waaw topp yàlla yi ngay def te yàlla kese tax nga koy sellal ngir moom dalay arroser sa sa sa sa xol sa ngëm yàlla lay yokk garab gi di gën màgg garabu ngëm yàlla waaw waaye wasaayin ak jëf lépp nekk loo xamante ne nii jëf ju baax xat zahar joo xam ne feeñ na mu ne bokk na ba léegi ci li nga xamante ne nii moo lay may ngëm yàlla googee nga man koo sellal waaw waaw mu ne waka salaati kad duha wa nadami inda fawaati taatin lil mun'imi mu ne waka salaatika bokk na liy tax nga mën a sellal di gën a laabal sa ngëm yàlla hein mooy julli gi ngay julli ad duha salaatu duha waxoon nañ ay ngëneelam ca buntam walillahi alhamdu wal minna julli yoor yoor ah wan na dami waaye di di rëccu inda fawaati taa bu dee ne daa am topp yàlla goo waroon a def goo xam ne daf laa rëcc lil mun'imi ngay rëccu nag loo xam ne danga ko waroon a def ngir borom bi nga xam ne mooy aji xéewal suñu waaw nga nekk koo xamante ne nii da rëccu ca la nga xam ne moo la raw waaw bu dee jaamu yàlla man nga ciy rëccu waaw bu dee yëfi àddina nag bu ci rëccu bu naan lawak yooyu ay bu ay bu neexoon déedéet ndax loolu day ubbi buntub saytaane waaye bu dee gëm yàlla ak jaamu yàlla waaw kay est-ce que foofee waaw tax saxaaba yi radiyallahu anhum ba bañ rawee ba leen Badar rawee ñuy rëccu ña woon a dem te kenn waxu leen woon leen ñëw leen ndax dañ doon utim njëkk ba ñuy rëccu yonent mi alayhi salaam leen lu tax ngeen di rëccu waru ngeen a rëccu waaw yàlla nga ciy rëccu loolu lu baax la